أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw suñu bindug fanweer ak juróom ñeent ci waxtu julli yi ci firib téere laxdari ñu ngi tolloon fi borom téere bi di waxee ni wal muxtaaru lil maghrib qadru ma tusalla fihi ba'da shurutiha wal muxtaaru lil maghrib qadru ma tusalla fihi ba'da shurutiha mu ni wal muxtaaru waxtu biñ tànn lil maghribi ñeel timis qadru ma mooy kem loo xamante ni tusalla dinañ julli fiihi ci moom ba'da shurutiha ginnaaw amuk shart yi mu ni wal muxtaar waxtu biñ tànn lil maghrib ñeel timis xadru ma may kem la nga xamante ni tu solla dinañ julli fii ci moom baax baada shurutiha ginnaaw amuk sart yi muy nag waxtu bi nga xamante ni tey moom lañ tànn pour julli timis timis moom dafa nekk loo xamante ni waxtoom kem loo xamante ni tey di di nga mën a jàpp su fekkee amoo jàpp nga dem jàpp fekkee jàpp moo war war a sangu nga def ko boo demee boo defee sart yi ci wàllu laab yooyu ñu noo julli xam nga julli boo jullee pare xamal ni timis moom jeex na kon timis kenn li nga xamante ni tey moom ngay dem daal di jàpp dégg nga moo xam daal di jàpp boo jàppoo pare wala sangu boo sangoo ba pare daal di muur sa awra jublu xibla dégg nga daal ñu noo dëgg li xam kem loolu rek boo ko defee rek julli timis jeex na kem loolu kem loolu nga julli mu jeex lu tuut mun toll noonu la wax ci julli timis moom kenn moom duñ naan la fii la commencé fii la yem déedéet bu bu jant bi soowee rek nga nga nattee lu toll noonu wax xamal ni waxtu julli timis toll mi waxtu muxtaaram kon timis waxtu muxtaaram kenn loo xam te di nga mën a mën a julli ginnaaw charte yi moom mooy laab ak muuraawraag jublu xiblaak nodd ak li xam jeex na dégg nga moo tax moo tax mu ni si jadwal bi waxtu julli yi moom timis mooy ji timis bi mooy waxtu bi ñu tànn moom mooy kem loo xamante ni di nga si mën a julli dégg nga <coughs> mu ni wal muxtaaru lil ishaai min maxibi shafaqi ila sulusi leyli l awwali wal muxtaaru lil ishaai min maxibi shafaqi ila sulusi leyli l awwali mun wal muxtaaru waxtu biñ tànn lil isaa i ñeel gee min maghribi shafaq mi ngi bàyyi ko ci faddu xonk-xonk yi ilaa sulusil laylil awwali ba si ñetteelu xaaju guddi gu wal muxtaaru waxtu biñ tànn lil isaa i ñeel gee min maghribi shafaqi mi ngi bàyyi ko ci faddu xonk-xonk yi ilaa sulusil laylil awwali ba si ñetteelu xaaju guddi gu waxtu biñ nag ñeel gee moom boo ko bëggee xam mu ngi bàyyi ci faddu xonk-xonk yi bu asamaan si bu jant bi di doog a boo wal asamaan si day des ay xonk-xonk xonk bu demee ba dugg bu demee dugg rek xamal ni waxtu gee foofu la tàmbalee di continuer ba waxtu gee biñu tànn di continuer ba keroog ñetteelu xaaju guddi gi di jàll ba keroog ñetteelu xaaju guddi gu njëkk di jàmm bu xonk bi demee foofu la gee commencé tàmbale ba keroog ñetteel xaaju guddi gi njëkk jàll ñetteel xaaju guddi gi njëkk boo ko bëggee xam fi mu toll nii instant euh, bi nee nañ julli kii ci weesu waxtu yi ñuy taf timis ñu ngi koy julli dix neuf euh, kii sept heures trente sept su euh, bu dee suba suba gi ñu ngi koy julli cinq heures qua cinq heures quarante deux léegi kon pour nga xam ko te te guddi gi guddi gi mu ngi commencé fi jant bi feew fi jant bi fenk loolu ngay jël ñaata temps la boo ko jëlee boo ko jëlee ñaat temps nga séddale ko si ñetti xaaj boo ko séddee ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi moom mooy moom mooy muxtaaru xaaj bu njëkk bi bu jeexee rek xamal ni foofu la julli muxtaaru julli gee bi yem léegi nag bu dee sept heures ci misaal tey sept heures trente sept nañ nañ génne nañ génne vingt trois minutes yooyu ñu génne ko teg ko à côté ñu commencé huit heures neuf heures dix heures onze heures midi une heure deux heures trois heures quatre heures cinq heures ndax bu dee cinq heures boo ci boo boo ci boo jëlee vingt et teg ko kii ah, vingt trois mille yi nga jëm fi teg ko fi day mat une heure de kon déjà kon am nga dix kon kon nga jàpp kon guddi kon fukki waxtu la fukki waxtu yooyu noonu boo ko séddalee si ñetti xaaj da kon si waa da ngay am ni kon waa xaaj bi nag day nekk ñetti waxtu ak fan fanweeri minute ak ñett ñetti waxtu fanweeri minute ak ñett loolu soo ko doon calcul boo ko toppee woon di nga xam kon kon di kon di nga gis kon. Euh, di ngay gis ni kon su boobaa da ngay gis ni muxtaaru gee mu ngi yem ay côté dix heures dix heures vingt jëm dix heures côté yoonoon ci la muxtaaru gee bi di yem kon boo julliwul gee gee na nga fexe bu waxtu gee yéen na nga fexe fexe fexe ba balaa dix heures nga julli ko balaa dix heures bu bu bu waxtu gee duggee balaa dix heures daal di ngeen fi waxtu gee ba kër dix heures di jot xam nga ni diir boobu noonu mën nga faal yëpp mu ngi nekk yaa ngi nekk ci waxtu muxtaaru gée kon huit heures neuf heures ba keroog dix heures jot xamal ne instant bi yaa ngi ci waxtu bu ta weesoo ay dix heures côté yooyu weesoo rek xamal ni xamal ni kon xamal ni julli euh, génn nga ci waxtu muxtaar bi kon bala julli balaa dix heures na nga fekk nga julli gée bon noonu la ñuy calculer kon instant yi boo ko bëggee calculer instant yi fi mu toll nii yow jàppal ni fi mu toll comme instant bi guddi gi cinq dix dix heures de temps la wàññil fi fi waxtu julli timis ba ba kañ ngay am une heure de temps trente trois minutes te trois heures de temps trente trois minutes mooy trois heures de temps trente trois minutes la ni foofu la waxtu julli ngay yem dégg nax ndax man maa ngi à peu près waaye yow mi ngi déglu boo neexee mën nga kaa mën nga kaa calculer sa bopp di nga dem incha allah te loolu nag day changer nag chaque jamono tey mën naa nekk. dix heures de guddi gi ëllëg mën naa nekk douze ëllëg mën naa nekk neuf de temps dégg nga xamaale ci loolu moo tax ñu waxtu julli gi bu dee waxtu muxtaar bi ñu tànnee ci timi ci ci ah, ci gée mu ngi bàyyi ko ci fàddu shafaq mooy mooy ah, fàddu xonk-xonk yi xonk-xonk yi bu demee demu xonk-xonk ba si ñetteelu xaaj guddi gu njëkk te beneen tabla pour leer la ah, ñu ngi ci waxtu daruuri yi kon lii waxtu daruuri julli julli bi moo moo nekk nii julli timis ak julli gee seen waxtu daruur moom lañuy ñuy leeral fii seen waxtu daruur yi moo tax mu ne wa daruuri juhuma ila tuluu'il fajri seen waxtu la ñoom ñaar dem na ba fenku fajar keroog fajar di fenk fajar fenkee rek seen waxtu lor jeex na mais waxtu loru euh, timis ak loolu moom la leeral ni waxtu waxtu lor bi bu timis bi mu ñu bàyyi ko boo jullee timis ba pare moom timis moom boo julee pare rek waxtu loram ñëw na noonu lay continuer ba keroog fajar di fenk dégg gée bu dee gée moom waxtu loram mu ngi tàmbalee bu ñetteelu xaaj guddi gu njëkk bi jàllee comme fi ñu la wax sànq ñetteelu xaaj guddi gu njëkk bu jàllee comme ay dix heures jëm dix dix heures vingt jëm dix heures trente comme côté ci lay tàmbale ba fajar fajar di fenk dégg nga wax waxtu loru jee mm, foofu la commencé bi ñetteel xaaj guddi gi njëkk jàlle ba keroog fajar di fenk table bi laa doon wax sànq xaw ko yàqamti maa ngi jégal te table bi dañuy gis ni kat waxtu bi ñu tànn ñeel tisbaar ah, ñeel kon waxtu bi tànn ñeel timis mu ngi tàmbalee bu jant bi soowee ba ba keroog ngay julli ba pare rek dégg nga moo tax ñu def ñu séparé ko keroog ngay julli ba pare. waxtu bi ñu tànn ñeent gee nag tàmbalee ci fàddu xonk ba keroog ñetteelu xaaj guddi gu njëkk waxtu loru timis moom mu ngi commencé boo jullee ba pare ba keroog fajar di fenk boo jullee ba pare ba keroog fajar di fenk rek loolu mooy waxtu loru timis bu dee waxtu loru gee nag moom mu ngi commencé bu ñetteelu xaaj guddi gu njëkk gi jàllee ba keroog fajar di fenk lii nag moom boo ko xoolee bu baax rek liñ la expliqué woon lépp leeroon la di ko gën a dégg fii bu baax a baax. mu ni wal muxtaaru li subxi min alfajri ila al isfaari al aclaa wa daruriyuhu ila shams wal muxtaaru li subxi min alfajri إلى الإسفار الأعلى وضروريه إلى طلوع الشمس من والمختار وقت بنتان للصبح نيال صبح من الفجر من بايكو فينقوك فجر إلى الإسفار الأعلى بتي لير جو كاوي موي لير جو بير leer nañ ndéngam mu ni wal muxtaar waxtu biñ tànn li subax ñeel suba minal fajr bàyyi ko ci fajar ilal isfaaril aala ba ci leer kaw gi waxtu waxtu suba nag moom moom mu ngi moom waxtoom mu ngi commencé ci bu fajar fenqee dañu dafa am ñaari fajar fajar fajar wu ñu tuddee fajaru saadiq fajar wu ñu tuddee fajaru kaas mais fajar boo xam ne fajaru fen la mais fajar boobu day ñëw tuuti asamaan si day leer tuuti ba nga yaakaar ne fajar jot na mu jékki-jékki leer bi daal demaat dégg nga bu dem boobu bu jalee ci la beneen leer bi ñëw amaan na beneen leer bi ñëw leer bi ñëwaat nag leer boobu da gis ni day ñëw di yokk di yokk di yokk leer boobu moom mooy leeru suba mooy leer bu dëggu bi xam te ne leer boobu commencé di yokk di yokk ba leer bi leer day leer ba pare daal demaat mais ci la beneen leer bi di ñëw ñun loolu mooy seen différence leer bi xam te moom di commencé yokk di yokk boobu mooy leeru leer bu dëgg bi leer boobu nag foofu la waxtu muxtaaru julli suba tàmbalee foofu la commencé dégg nga foofu la foofu la ko foofu la tàmbalee ma dem ila isfaaril aala ba ci leer gu biir gi bu demee ba leer googu nag daal di leer naññ naññ naññ daal daal di leer bu demee ba leer xamal ne julli julli fajar foofu foofu la yem kon julli fajar muy commencé fi fajar fenxe ba keroog muy leer bu leeree foofu la julli fajar yem mooy isfaaril a'la xamante ne foofu bu ñu xoolante ku nekk day gis moroom bu leeree noonu foofu la julli fajar daal di yem wa daruuriyuhu bu dee waxtu loru julli fajar nag moom moom muy muy commencé bu asamaan si leere ba keroog fajar di fenq ba ah, ba keroog kon jant jant di fenq fii asamaan si leere ba keroog jant di fenq rek loolu mooy waxtu loru julli suba dégg ko hmm. moo tax mu julli suba waxtu muxtaaram mu ngi commencé fajar fenqee ba keroog mu ngi leer bu dee waxtu loru ji mu ngi commencé jant di fenq tabla bi même comme yi yi jàlloon rek waxtu muxtaaru julli suba bi mu ngi ngi tàmbalee bu fajar fenqe ba keroog leer gu biir gi leer gu leer nañ bu dee waxtu daruur yi julli julli suba mu ngi commencé bu ci leer gu biir gi ba keroog jant di fenq jàpp naa ni nag incha allah boo xoolee lii bu baax dégluwaat ko dégluwaat ko dinga ko di nga dégg bunt bi incha allah jërëjëf ba beneen yoon